mooy li al imaamu ibnu Mas'ud wax ci xadiis boobu noonu ñu gisoon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog daanaka masula gis mu julli ñaari julli li geyri waxtihaa lu dul ñaari julli yi muy timis bi mu julli avant lan après heure am boole ko gee ak fajar waxoon nañ la loolu lim ci jublu fajar mooy heure ba mu ko baaxa woon di julli waaye sinon yonent mi alayhi salaatu salaam masula julli julli te waxtoom duggut xanaa mu nekk julli joo xam ne dañ koy boole comme ni nga xam ne noonu la boole woon tàkkusaan bi ak tisbaar bi keroog ci batnu urana waaye sinon comme ay fajar nii wala yeneen waxtu wala mu julli tisbaar te tisbaar jotagul loolu masula am waaw loolu waxoon nañ la ay waqtuhul mu'tad bi nga xam ne moom la baaxoo woon di ko julli waa waxtu woowu la ko julliwul ndax da koo julli nu mu gën teele xam nga xanafiya yi rahmatullah alayhim bokk na xadiis boobu ñoonu seen dum tegtal la <laughs> noo bu mag a mag a mag sax xanafiya yi rahmatullahi alayhim dañ cee jële ngàndum tegtal selon ñoom buy wone ne ñoom li ñuy wax ne julli en fait li gën ci waxtu yi yan heure lañ leen di julli mooy ca fin wu waxtu wa moo gën ñu ne lii nii xadis bii dañu koy wan waaw ñu ne leen moo yéen xadis bii na la leen ko wane ñu ne ah Mawlaana Ibn Abbaas gi Mas'ud radiyallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa fajar gi daf koo xiina yabzughul fajr da koo julli ba fajar dafa jot bu julli ko ñun d'accord nañu ak waa jumhur ni ngeen ko dégg ne mooy da koo teel teel amaanam ko doon defe ñu ne waaw loolu kay suñu dalil leen waxoon neewoon nañ leen waxtu yépp xam nga waa jumhur jumhurul ulama dañ ne waxtu wi nga xam ne mooy al bi gën bu ñu mën a julli ci julli yi booy julli julli yi julli bi mu mën a doon mooy nga julli ko ala as-salaatu ala awwali waqtiha mooy nga julli ci début waxtu wi loolu la waa jumhuur wax kantaa xanafiya yi ñoom ñu ne déedéet loolu mooy lan déedéet mbir mi mooy ca jeexitalu heure ba moo tax ñoom fajar pour ñoom julli fajar nii ni mu gën a gën a gën a mooy nga julli ko kii ah waaw ah, mooy nga julli ko <laughs> mooy ca fin euh, mooy pas da ñëw ba ci fin wu heure bi nga xam ne yow boo jullee benn daanaka waxtu yu dugg baax na ba ñoom fajar sax dañuy jàpp ne yow moom sa julli ji da nga koy da julliwaat mooy waxuñu lool de mooy ne heure mooy daal ca fin ba nga koy julli mooy li xam ne diñ ci mën a julli fajar ta fajar te te te waxtu yi du weesu bien sûr loolu ndax ñuy wax mooy daal bu leeree moo tax ñoom xanafiye yi ñoom loolu mooy seen mazhab ci wàllu julli dañoo jàpp ne ay julli ci waxtu yu jot nii nga teel koo julli nga julli ci début waxtu wi loolu waa jumhur naan moo gën loolu du loolu moo gën li gën mooy li ñu wax te te suñu dalil bi mooy lii Ibn Mas'ud wax parce que lii Ibn Mas'ud wax nan lañ ci teg ca loowe ñun mashar al ahnaf ñun mbooloom xanafiya yi mooy ne comme ni ngeen wax ne waxtuhul mu'tad yonent bi saa saa bu nee dafa fajar gi dafa xar rek mu julli ko te yéen ñépp waa jumhur min malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila yéen a d'accord que ne Muzdalifa li li gën mooy ñu teel julli fajar ca waxtu début ba comme ni ko yonent mi aleyhi salaatu salaam defe ñu ne tam mawlaanam nu masoon nee na yonent masula gis yonent bi aleyhi salaatu salaam julli heure bi waaw waxtu wii mu julli ko heure bii fajar masu koo gis mu jot rek mu julli ko kon loolu lañuy xam ne kon da ko doon yéexee <laughs> moo tax mas ah, moo na am na ñoo xam ne ñoom xanafiye yi ñoom <laughs> côté bii surtout julli fajar gi moom dañoo nekk ay xanafi ci côté bii moom <laughs> dañ ne waa yow en plus <laughs> daa ami avantage sax affaire yi saa yi imaginer ñu ne waxtu wi <laughs> cinq heures du matin la la la julli la fayar di jot mais nag waxtu wi ah comme temps yële ci hiver bi daanaka day dem ba ba huit heures wala huit heures la waxtu wu julli wi di jeex mooy fajar di jeex complètement kaay na waaye waaye en plus day tax nga gagner nga gagner des heures de sommeil waaye waaye topp sunnaa neex ñu ne leen ah léegi waa jumhur ñoom toppuñ sunna ñu ne non c'est ku nekk sunna la topp waaye ñun ñii suñu wax daal dëgër ndax gis nga li mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa daal di wax fii <laughs> waaye loolu seen tegtal la même bu dee waa jumhur d'accorduñ ci ne déedéet li wane ne julli ci début bi moo gën loolu moom xadiis yi waaye mutawaafira dafa baree baree baree bari ak alquran saabiqu ila maghfiratin min rabbikum yooyu yëpp ngir xërtal ni ñuy gaaw a dem ci yu baax yi waaw te yonent bi alayhi salaam xam nañ ne bi xalas la doon julli comme xadiisu sayyidatu Aïsha bi radiyallahu taala anha inda imaami Malik ibn Anas mu ngi ci li nga xam ne mooy saxiixayni voilà loolu lu ñu fàtte woon la mooy que tegtal la ci xanafiya yi lii sax mooy seen tegtal foofu mooy li gën a dëgër lu ñu yor ci seen tegtal yépp que lii mooy wane ne kon yéexe julli yi mais waxuñ la julli nga dem ba julli jay weesu déedéet mooy daal du ci début heure bi moo gën waaye. Euh, xaar mooy li nga xamante ne mooy li gën a lëng selon ñoom walaw lam yuwaafiqu al jumhur fi hada wala ala hada